an ibni umara radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala inna alladhina yasna'una hadhihi as-suwara yu'adhabuna yawma al-qiyamah yuqaalu lahum ahyu ma khalaqtum muttafaqun alayhi وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه wa qaal yaa aishatu ashaddu annaasi cadaaban cinda allahi yawma alqiyaamati alladina yudaahuuna bixalqi illah qaalat faqatacnaahu fajacalnaa minhu wisaadatan aw wisaadatayn muttafaqun calayhi alqiraam bikasri alqaafi huwa assitr والسهوة بفتح المهملة وهي الصفة تكون بين يدي البيت وقيل الطاق النافذ في الحائط وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار yuj'alu lahu bi kulli suuratin sawwarahaa nafs fa yu'adhibuhu fi jahannam qaala ibnu abbaasin radiyallaahu anhumaa fa in kunta laa budda faa'ilan fasna'i ash-shajara wa maa laa ruuha fiihi muttafaqun alayhi wa anhu radiyallaahu anhumaa annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man sawwara suuratan fi dunya kulli fa an yanfuxa fiiha ruux an yanfuxa fiiha ruux yawmal qiyaamati wa laysa binaafikh muttafaqun alayhi kon walillahi alhamdu wal minna comme ni ñu ko digge woon ci suñu jotaay bi ñu génn ubbi woon nañu suñu tom soixante-douze ci chara bi waaye di chapitre bi nga xam ne ci kitaabul umuur al manhi anha muy trois cent cinq al imaamu Nawawi ci jotaay bi ñu génn euh, mbambastal mi kese lañ gisoon rahimahullah mu ngi ko tuddoon baabu tahrimi taswiril xayawaan buntu bi wax xaraamal guñ xaraamal nit ki di ne loo xam ne daa am ruux mooy animal fii bisaatin moo xam nit nag wala loo xam ne ab anim ab ab njaay àll wala rab walla euh, jur ji wala lu man di doon fii bi bisaatin ci ab laltu aw xajarin wala xeer aw bin wala yéer aw dirhamin wala ab pièce de monnaie muy ab xaalis bu ñuy def boo xam ne <coughs> pièce bu ñuy def ci poche wala di ko utiliser ci jënd ko jaay boo xam ne ci xaalis la aw di diinaari wala boo xam ne ci woor aw mixaddatin wala boog ci ñegenaay aw wisaadatin boo xam ne moom la ñuy sukkandikoo wa ghayri daalika ab puuf ab yooyu wa ghayri daalika yeneen wa tahrimi bu jàllee ci di ko def waaye xaram gu mu xaraam ittixaadi suura nit ki di jàpp lool di ko def lu wala di ko ut fii xaaifin nu koy defal fii xaaifin ci miir wa saqfin ak toit buy wa sitrin ak loo xam ne brido la wa imamaakub kaala wa sawbin ak yére wa nahwiha yu mel ne wal amri ak buntu bii di wax ne bi it laa fi suura mooy yàq li nga xam ne mooy façon yi yépp foo ko gis suura muy image yi yàq léegi ñu war a dugg kon ci xadiis yi waxoon nañ dañuy jël ñeenti xadiis yi insha allah yi njëkk yi def seen taxriij yi nga xam ne jotuñoo ko def noonu ñaar yi lañ deful woon yeneen ñaari yi c'était romboon nañu après buñ defee taxriij jàpp nag ñu dóoru dugg nag ci masala yi nga xam ne moom lañ fi digg woon te moom moral imam gis nga niñ ko tudde mu leer nañ mooy wax ci wàllu image yi xaraam gu ñu Euh, d'après moom position bi nga xam ne moom la jël ci biir boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi en tout cas euh, que ni kenn waxul ne euh, am na loo xam ne ñoom ñëpp ci dëppoo bu boobaa nañ ci ñëw voilà yeneen saa saa mënul wax lii ku nekk nga ñu taxaw naan loolu dara newu si même bu dee am nañu beru ñoo xam ne waxoon nañ la ko fi ñoo xam ne seen wax dinañ ko gis insha allah mais tey non wala tey kii instant bii nii taxriib bi d'abord kon hadith 1678 premier hadith mu ne an Ibn Umar mu ne mu ngi jële ci doomi Umar ji di Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma anna rasulallahi mu ne gën a ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na inna alladhina gis nga gaa yi nga xam ne yasma'una ñooy liggéey di defar hadhihi suwar gis nga image yi ngeen di gis ah yu'azzabuna waaw nataal yi ngeen di gis ah gise yi ngeen di gis wala boo ñii di yàpp yi ngeen di gis su war mooy melo yooyu rek imagine na dees nañ leen mbugal yawmal qiyaamati bisub taxawaay ba yuqaalu lahum dees leen naan hé ay aywa dundal leen maa xalaqtum li nga xam ne yéen ko bind naa yéen naa nee ngaa yéen aywa léegi dundal leen ko aywa dundal leen leen waaw mu ne muttafaqun alayhi xadiis bi al imaamul Buxaari na ko noon imaam muslim rahmatullah alayhima alhamdulillah bokk nañ ko solo léegi laaj mu njëkk bi moo est-ce ñoom ñaar dong ko solo ñu ne déedéet ñaari ahmad yi euh, ci waa kutubu sitt kutubu aljamaa ñoom ñoo ko solo muy sëriñu ñaari ñu génn muy imaam ahmad ibn hanbal ak imaam ahmad ibn shu'ayb an-nasa'i rahmatullahi alal jamii al imaamul buxaari rahimahullahu taala mu ngi ko di kitaabul libaas baabu azaabil musawwiriina yawmal qiyaama bokk na ci buntu yi la doon wax bii weesu waaw déedéet col ko buntu mbugal gi nga xam ne moom la ñuy mbugal ñiy defar image yooyee bisub taxawaay ba. indi na ko tamit kitaabu tawxiid baabu qawlillahi taala wallaahu xalaqakum wa maa ta'maluun al imaamul bu njëkk bi kitaabul libaas. mu ne haddathana Ibrahim ibn al-Munzir mu ne nekk nañu sunu sëriñ di Ibrahim ibn al-Munzir di ibn Abdillah ibn al-Munzir ibn al-Mughira ibn Abdillah ibn Khalid ibn Hizam ibn Khuwaylid ibn Asad ibn Abd al-Uzza ibn Qusay ibn Kilab nga xam ne mbokk Sayyidatu Khadija la Khalid mi nga xamante ne nii mooy frère Hakim ibn Hizam mi saxaaba bu siiw Khalid mooy maamu kii di kii nag Ibrahim di Abu Ishaq al-Asabi al-Hizami al-Madani rahimahullahu ta'ala génn àddina 236 qala mu ne haddathana Anas ibn Iyad mu ne ki nett mooy Anas ibn Iyad di Anas ibn Iyad ibn Damra al-Laythi al-Madani rahimahullahu ta'ala génn àddina 104 génn àddina la 200 rahmatullahi alayhi qala mu ne an Ubaydillah mu jële ci Ubaydillah mu yal Umar yi Ubaydillah ibn Umar ibn Hafs ibn Asim ibnu Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi al-Umari Abu Uthman rahimahullahu ta'ala génn àdduna 147 am na wuute rahmatullahi ala al-jami' léegi mu ne an Nafi' moo ko jëlee ci nga xam ne ñoom ñooy naa jaati gém di Nafi' mawla Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi Abu Abdillah ñii ne euh, cosaanam Maghrib yi la Maghrib la jóge waa le Maghreb yi l'Afrique du Nord am ñu ne mu ko kii fi mu jóge mooy fi nga xam ne mooy biladu Nisapur wallahu taala a'lam génn àddina la cent seize rahimahullahu taala moom Naafi' an Abdallah mu ne an qaala mu ne anna Abdallah ibn Umar radiyallahu anhuma di Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza ibn Rayah Abu Abdirrahman al-Qurashi al-Adawi al-Makki al-Madani génn àddina soixante-quatorze am na soixante-treize wallahu taala a'lam axbarahu Naafi' mu ne njaatigé moo ko nettali Abdallah ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala inna alladhina yasna'una hadhihi as-suwar yu'adhabuna yawma al-qiyamati yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum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 qaala mu ne haddathana Ali ibn Mushir moom ibn Abi Shayba mu ne ki ñu nettal mooy Ali ibn Mushir di Ali ibn Mushir al-Qurashi Abul Hasani al-Kufi al-Qadi juge la woon rahimahullahu ta'ala génn àddina la 189 rahimahullahu taala imam muslim ne la ha taxawal mën di la beneen sàllale wa hadathana ibnul musanna mu nete nettal nañu hadis bi so beneen sëriñ di ibnul musanna di muhammad ibnul musanna ibn ubayd ibn qays ibn dinar al-anazi abu musa al-basri xam ñu si yoon ci ak zamin sëriñ waa kutubu sitta gane àddina 167 génn àddina 252 rahimahullahu taala qaala mu ne haddasanaa Yahya imaam Muslim ne wa huwa al-Qattaan mu ne ki ñu nettali moom Ibnul Musanna mooy Yahya di Yahya ibn Sa'iid ibn Farrukh al-Qattaan al-Haafiz Abu Sa'iid at-Tamiimi al-Basri al-Ahwal gane àddina 120 génn àddina 198 rahimahullah kon mu ne wa huwa al-Qattaan jamii'an mooy kan Ali ibn Musiir ak Yahya ibn Sa'iid ñoom ñaar ñépp ñoom ñépp ñu ne an Ubaydillah jëlu ko Ubaydillah te mooy al-Umari biñ gisoon sànq muy Ubaydillah ibn Umar ibn Hafs ibn Asim di Abu Usman ibn Asim ibn Umar ibn radiyallahu an ali Umar ha imam Muslim taxawalam naa ji ma jàllale wa haddathana ibn Numayr ibn Numayr mu ne nettal nañu ba léegi hadith bi ibn Numayr di Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamdani Abu Abdirrahman al-Kufi rahimahullah génn àddina 234 rahimahullahu ta'ala mu ne wal lafzu lahu te sama sëriñ bi nag kaddu yi muy indi fi ay kaddoom la qaala mu ne hadathana abi mu ne ki ma nettali moom ibnu Numayr mooy sama baay ni Abdallah ibnu Numayr ibnu Abdillah ibnu Abi Hayya Abu Hisham al-Hamdani al-Kufi rahimahullah gane àddina cent quinze génn àddina cent quatre-vingt-dix-neuf rahmatullahi ala al-jamii' qaala haddathanaa Ubaydillah ñëwaan na an Naafi' gis nañ ko saa si riwaaya Imaam al-Bukhaari rahmatullahi ala al-jamii' an ibni Umar radiyallahu anhumaa akhbara anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala allaziina yasna'uuna as-suwar yu'azzabuuna yawma al-qiyaamah yuqaalu lahum ahyuu maa khalaqtum voilà moom nii la góode mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na Ibn Umar gaa yi nga xam ne yasna'una ñooy liggéey di defar as-suwar image yi hmm? yu'azzabuna def na leen buggal yawmal qiyaamati bisu taxawaay ba yuqaalu lahum ñu naan leen ahyu aywa yéen dundal leen maa li nga xam ne eh, xalaqtu ñeenaa ngaa yéeyéey eh, da ngeen koo bind Allahu akbar ah kon mu ngi nii indi na ci tamit beneen yeneen càllale ci suuf waaye lii nii doy na wallahu taala alam léegi ñu jàll ci xadis bi ci tegu <coughs> muy xadis mille six cent soixante dix bi moom romboon na xadis six cent cinquante moom lañu la wax bi wees mu ne kon wa an Aishata radiyallahu anha anna qaalat qadima rasulullah min safarin wa qad satartu sahwa mu ne kon wa an Aishata mu ngi jële ci soxna si nga xamante ne ummul mu'minin di sayyidatu Aisha radiyallahu anha annaha qaalat nee na qadima dëgmal na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam min safarin ci ak tukki waqat te fekk satartu man daal di woon naa muur sahwatan lii lan mooy sahwa al imam an-Nawawi ci suuf mu ne was sahwu watu bi fathil muhmala bul wax suhwa bul wax sihwa maske ci kaw sabi ah mu ne woy yox sufa mooy benn hangar bu ndaw alhamdulilah takunu bayna yadayil bayt day nekk ci kanamu néeg bi ah mu ne waqiila am nañu ne at-taaquun naafidu fil haa'it mooy benn porox ndoll la boo xam ne daa génn ci miir bi foo xam ne dañ fay denc ay mbir dafa teg ay affaire voilà loolu lay wax. mu ne waqad loolu nag nga xam ne dafay def ay bagages nit ñi dañ koy def seeni bagages ci biir euh, kër gi. nee na ma daal di koy muur nag lii boo xam ne sahwatan lii boo xam ne maa ko moom ci sama néeg la nekk bi qiraamin lan mooy qiraam al ndaw an-Nawawi ne la premièrement ni nga koy takke bi kasril xaaf yi neel bul wax xuu bul wax xa waaw ah, ci masque suuf kasra xi xaaf bi qiraamin huwa sitr mu ne mooy rido rek waaw mooy kon sama angaar su ndaw soo soosee ma doon def say bagage comme genre pantere bu ndaw wala ci nu mu tudd bokk ab ab ab euh, fourre-tout mooy loo xam ne daal magasin su ndaw la soo xamante ne bon ba comme ci magasin ah ba lu toll noonu loo xam ne daal mooy da koo def ci sa néeg koo xam ne day am da euh, ab porof ndool la mais nga man fa teg say bagage léegi nag ngir nag nga sutur laal comme ku ñëw du ku ñëw rek du xool gis ko comme rek armoire yenn armoire yi nga xam ne dañ ko tabaxaale ci néegi yi ah, defal ko bu ndaw après muur ko nag ak li nga xam ne mooy benn rido loolu la naan bi qiraamin mu ne nag rido boobu fii ci dafa amoon nag ay timsaal tamasil mooy lan mooy image voilà parce que loolu <laughs> mooy dañ cee defoon ay forme quoi loo xam ne ab rido la boo xam ne daa amoon ay image loolu la nee nag bi nga xamante ne loolu am na nag falamma ra'ahu rasulullah waaw bi nga xamante ne ci la ko ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam gis bu ñuy ñëw ci biir kii bi masala insha allah moo timsaal parce timsaal mooy loo xam ne dañu ko représenter beneen affaire comme ñu jël am xar ni mel ñu am sotti ko fenn mooy dessiner ko fenn wala est loolu nag day laaj timsaal mu nekk loo xam ne day am takkandeer wala biit loolu wuute lay doon ci biir boroom xam-xam yi voilà te boobaa dañuy xam ne timsaal nekkul rek yi ñuy jaamu parce que xalaatoo sayyidatu Aisha radiyallahu anha waaw jël yoo xam ne waa Quraysh ak ñeneen ñi nga xam ne dañuy jaamu leneen même ay nit moom mu jël rido boo xam ne ñooñ lañ ci def di ko dugal fii voilà kon ñoo xam ne timsaal nekkul rek loo xam ne statue hein boo xam da ci am dañ ci dessiné ay yooyu mais waxul ab statue la voilà dane ak ab rido boo xam ne dañ cee dessiné timsaal moo tax lool mooy ay voilà léegi nag bi nga xamante ne nii loolu am na hmm? falamma ra'aahu bi nga xam ne ci la ko gis rasulullahi waaw ah, ñenn ñi naan timsaal yi forme yam yoroon forme nit la woon ñii ne noo forme ay animaux la woon voilà mais lool lépp dinañ ko gis insha allahu taala hmm? mu ne laa bi nga xamante ne nii nag loolu am na hmm? euh, fekk ñu ko ñu ngi ci représenté voilà nañ continuer li nga xamante ne nii mooy ay ay euh, forme tasa euh, euh, timsal nee na bi mu demee noonu ah <laughs> yonent bi falammaa ra'aahu bi nga xam ne ci la ko gis rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam hmm, bi nga xamante ne ci la ko yonent bi alayhi salaam gis bi mu gisee ne jàkk dessin yooyu rideau boobu ak ni nga xamante ne nii noonu la mel. waaw mooy mu ne ci saase talawana wajhu hmm? xar kanam bi moom bi moom alayhi salatu wassalam daal di soppeeku waaw waaw mais hadis bi liy wane ne animal la woon parce que am na benn riwaay boo xam ne dane yonent bi alay saa salam qadima min safarin wa qad sattartu ala baabi durnuukan fiihi al voilà te durnu mooy mooy sitra waaw waaw boo xam ne bu diis la muy mbalaan muy rido bu diis boo xam ne yoon saa sam dafa dëgmal jóge ci tukki fekk man maa ngi euh, muure sama bunt bi li nga xamante ne benn rido bu diis boo xamante ne nii fii la xaylu zawatul ajniha voilà ay fas yoo xam ne euh, am nañu ko yoo xam dafa am ay laaf <laughs> lañ ci lañ dessiné ci rideau bi <laughs> voilà waaw loolu mu ne fa amarani yoneen saa saa digal ma fa nazantuhu ma dindi ko voilà lii moo tax ñenn ñi ne non bi yóbbu bee bokkul bee da ko da koo yàq mooy riwaay bi ñu la boo xamante ne nii mooy yoneen saa saa dana ko mu dindi ko voilà wut am na ñoo xam ne dañ ne ma lii lépp benn la kon ñoo Imaam An-Nawawi façon xam nañu rido yi lan moo ci nekkoon mooy aw fas la woon. lañ ci dessiné woon fas woo xamante ne daa amoon ay laaf voilà moom <laughs> waaw wallahu taala alam ne loolu nañ ci ñëw ci wute insha allah kon mu ne bi ko yonent bi saa saam gisee talaw mu daal di soppeeku wajhu xar mu ne moom alayhi salaatu wa salaam ya Aïsha yow Aïsha radiyallahu anha ashaddu an-naasi azaaban inda Allah yawm al-qiyaama ñi ki ashaddu an-naas mooy bokk na ci ñi gën a tar parce que udxulu ala fir'awna ashadda al-azaab dugg leen yéen waa kër Firawna la gën a tar ci mbugal xam nga ne waa kër Firawna ak ñii moom oh, bokkuñ waaw parce que waa kër Firawna ñoom ñoo gën a yées ñoom baax na ba yàlla lañ gëmul alors que ñii même bu dee jullit nga mooy lii mooy lay gete est-ce que yàlla dina la ko teg ko la déet loolu nag ci yërmande yàlla ci mashiatullahi kese la tegu loolu dinañ ci gën a ñëw ci hadith yi nga xam ne ñooy ñëw ci kanam bu fekk pare nañ côté taxrij bi ashaddu euh, euh, ñi nga xam ne ñooy inna ashadda an-naasi azaba voilà yu mel nii bu ko defee xadiisu nomason bi buñ paree bi ñeenti xadiis yi bi ci tegu ñu gën cee taxaw bu boobaa nan ngay déggee diggante yoolu mooy comme loolu ñu la wax aaya boobu yeneen tubaabay saas borom bi tabaaraka ko taala ne yow wa yow euh, yawmal qiyaam dañ naan yéen waa na waa kër na dugg leen yéen waa kër Firawna bu ñu nee waa kër Firawna surtout Firawna ci boppam. mu jiite ak képp koo xam ne ci ginnaaw la toppoo voilà yéen li gën a tar ci mbugal loolu dinañ ñëw nan ngay booleeg ashad bi ak yeneen i xadis yoo xam ne day wax ashad ki gën a tar mbugal mooy dégg ba pare fii ñu gis mu tudd ñeneen voilà loolu insha allah dinañ ci ñëw mais loolu c'est pas notre sujet oh instant bi kon mu ne koy wa Aïsha ashaddu naasi azaba radiyallahu anha ñi gën a tar mbugal inda allahi fa yàlla tabaraka wa taala yawmal qiyamati bésub taxawaay bi mooy alladina yi nga xam ne yu yudahuna bi xalqillah dañuy niru nirule mbindum yàlla waaw di jéem a copier borom bi tabaraka wa taala di imiter ak mbindam ne dañuy def li yàlla def waaw léegi nag lii am na benn affaire boo xam ne moo koo fàtte woon mooy robot yi yi nga xam ne nit lañ leen di def léegi loolu lan moo ci ne waaw loolu masala la xam nga léegi yow bu dee dessiné lañ wax te mbir am na xadiis yi da gis yoo xam ne dañuy joxe ni lii moo tax xam nga bii dane ñi gën a tar mbugal mooy ñi nga xamante ne dañuy niru nurul yawmal qiyaama mooy gaayooy dañuy niru nurul mundum yàlla te ñoon desee lañ def waa léegi ci ñëw rek def kuréel bu taxaw di dox di mën a servir ay nit comme yaabaan ñu ngi ci avancé nga xam ne yow serveuse serveuse bi wala serveur restaurant bi ab ab ab robot la voilà voilà ñenn ñi nga gis yenn pays tubaab yi di fexe di ut naan ay robot yoo xam ne ñoom ñoo daal laa guerre gaa ji les guerres ñoom ñooy xeex voilà yooyu yëpp gaa yi dañ ci travailler ak yoo xamante ne nii machines yi ñu ay robot yoo xam ne ñooy def liggéey bi nga xam ne comme ay nit lañ ñu war mu ni tëg lépp di dox di mën a yëkkati di teg di lii di nàngam nàngam mais loolu nag lu ci nekk hein parce que yu baaxu na xalxal la ñoom moom loolu ci nit lañ ko copier ñenn ñi sax ngir parce que nit da nga koy yoral salaire di nangam ak nangam alors que robot bi ma ko xasee defar mu taxaw fii li nit bi doon def di ko def ñëw moom di defal lépp te du ma laaj dërëm xanaa koy toppatoo rek di entretien ak tamit ko waree wala boog war nañoo seetaat pile yi loo xam ne pile la wala yu mel noonu ah defaraat kii ah membre yi composé kii wam ak yooyu waa loolu nag ah, allah <laughs> loolu moom. ba ñuy wax kii bi sax sama xel demu ci woon mais alhamdulilah ba yudaahuna bi indi na moom moo tax ma ñëw sama xel ñëw voilà comme façon yooyu robot yi waaw robotisé voilà c'est la robotisation du du travail voilà parce que les coûts pour amoindrir les coûts pour boss yi di gën am xaalis voilà ak yooyu dàq gaa yi ndax jariñatuñ ko dara fii léegi jariñatul loolu quoi am na lu la koy defal waaw kon mu ne ñii alors que bi ñu génn xadiis Seydina Ibn Umar bi dana ñii bu ëllëgee euh, dana dañ leen di buggal ñu ne leen léegi dekki leen li nga xam ne moom ngeen dundal ba léegi li ngeen bind <laughs> ba léegi day ñëwoog lii muy façon buggalum ironie parce que naan la loo bind mel ni ñoom dañoo mën a dundal dundaluñ dara voilà kon mu ne yonent waay saar saar ne kon ñi gën a tar buggal yawmal qiyaam mooy alladina ñi nga xam ne yudahuna dañuy niru nirulu di jéem a li nga xamante ne mooy euh, mbindum yàlla xalqallah bi xalq yuraahuuna bi xalqillah léegi nag qaalat sayyiduna Aisha nee na fa qata'naaha ñu daal di koy dogat dogat jël rido ba nag ca saasa ñu daggate ko fa ja'alnaa minhu ñu jël ci rido boobee daal di ciy def wisaada loo xam ne mooy ab coussin ab njëgënaay aw wisaadatayni benn wala ñaar lañ ko mujj def mu ne muttafaqun alayhi lii al imaamul xaafizu al buxaari imaam muslim rahmatullahi alayhi maa bokk nañ ko solo xadis bi taxriij bi duñ ci jaar parce que gisoon nañ ko xadis numéro six cent cinquante wallahu taala alam la ca suuf alqiram ak as-sahwa loolu gis nañ ko sànq wallahu taala alam al imaamul xaafizu an-nawawi rahimahullahu taala mu daal di ciy teg li nga xamante ne mooy xadis mille sept cent quatre-vingt mooy xadisu Seydina wa mawlaana ibnu ibnu ibnu Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma kon mu ne wa an ibni Abbaas radiyallahu anhuma annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu kullu musawwirin fi nnaar yuj'alu lahu bi kulli suuratin sawwarahaa nafs fa yu'adhibuhu fi jahannam ah comme ni mu jeexe jàngoon nañ ko sax mu ne waan ibni Abbaas mu ne jëmu ñu jële ci doomi Abbaas ji di mawlaana Abdullah ibn Abbaas ibn Abdul Muttalib ibn Haashim ibn Abdi Manaaf radiyallahu anhumaa di saxaaba di doomi saxaaba di cousin wu Yonent bi salawaatullahi wasalaamu alayhi annahu qaala nee na sami'tu maa dégg man ibnu abbas maa dégg man ah rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan kullu musawwirin fi nnaar la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim <laughs> kullu musawwirin fi nnaar yonent bi alay saa salaam ne képp kuy defar image ku ne yow safara gi jëm képp kuy defar image safara la jëm yuj'alu des na ko defal lahu ñeel ko bi kulli suuratin sawwaraha bépp image bu mu defar waaw nafsun ab bakkan waaw mooy dañ koo xam nga euh, bu imaam ibnu abbas ibnu omar bu njëkk bi dane dañ naan leen ay dundal leen li ngeen bind loolu du ñu ko man lool muy benn mbugal waaw mooy yu'azzabuna yawmal qiyaama dañ leen di mbugal ba pare naan leen def leen lii loolu muy ta'jiz la mooy lott loo loolu mënuñu ko waaye buñ paree ci phase boobu ñu defal la nga xam ne moom lañ defar borom bi defal ko bakkan waaw Allahu akbar ba pare nag fa yu'adhibuhu fi jahannam léegi nag boroom bi di leen buggal biir jahannam wala loolee mu defar mu leen di borom bi jaare ci om ñu leen di dóor ay mbir ay buggal ci biir jahannam allahu akbar qaala ibnu abbas ibnu abbas radiyallahu anhuma ne fekk ba mu waxee lii daa am dinañ comme ni ñu koy gisee ci taxrij bi liñ naan ça fait douche froide <laughs> mooy <laughs> am kenn koo xam ne ba mu ko déggee affaire bi liñ naan xam nga am na léeg-léeg nga dégg benn kàddu noonu da koy dégg mel ni yow dañ laa sotti ndox mu sedd guy ba mënatoo yëngu laa xawla ci tàngooru mitti ñu jékk rek ni la këlëb paanu ndox mu sedd après yow mu daal di lay euh, électrifier mel yow mënatoo bouger quoi xanaa dana jële kaw te foogoo woo koon xaare woo nag boo fekk waa ji danoon ne woon moom loolu lay liggéey quoi liggéeyu loxoom te lii lay defar Ibn Abbas ne ko kaay jegesil jegesil jegesil jegesil am jegesil mu ne ko man li ma lay mooy li ma dégg yonent sa après ci la léegi nag bi waa ji di wax mu ne ko fa in kunta waa ji naan ah waa mu gis ne daal xar kanam waa ji yii waa ji affaire bi touché na ko mu ne ko fa in kunta laa budda bu dee ne manu la ñàkk nga def lii di liggéey ak sa loxo di defar ay yii ay image fa'ilan kuy def fasna'i shajar defaral loo xam ne mooy garab pour wane ne kon tere yële image yi wax mooy loo xam ne lu am ruux la moo tax imaamu Nawawi tudd baabu tahrimi taswiril xayawaani xaraam gu ñu xaraamal di dessiner loo xam ne day am dund waaye wattixaadi suurati mooy nga jàpp tamit image boo xam ne image boo xam daa am lu am ruux boo xam nit wala animal kon Ibn Abbas wane fii que ne kon yonent xadiis Ibn Abbas bii moo tënk li jooy woon ci xadiis yi la jóge parce xam nga xadiis yi ñu jóge yépp danaan rek bon bu Sayyidatu Aisha bi bii gisee tax bi gis nañ ne bon ay fas la woon yoo xam ne dañoo amoon laaf yonent saa salaam xar kanamam soppeeku mais ba léegi loolu leeralul exactement que de quoi kon yeneen yi euh, est-ce que possible na Ibn Abbas xamal nañu nag ne waa ji fa in kunta laa budda bu dee ne manu la ñàkk loolu nga def. fa'ilan fasna' ash-shajar defaral garab waaw defaral ay garab waaw dessiner ay garab wala defaral ay garab wama la ruuxa fii ak loo xam ne amul ruux waaw waaw tax baabu tahrimi suu tas baabu tahrimi taswiril xayawaan loo xam ne daa amul dund waaw te garab yi amuñu dund comme dund ruux moo tax mu ne ko ah wa ma la ruuxa fii garab ak loo xam ne amul comme lay rivière ay dex yu rafet yoo xam ne ay garab nekk fi loolu baax la artiste bi defar yooyu wala sax sa biir kër sa salon waaw nga def fa dessiner ñu waa ji dessiner la wala benn euh, danga nga jël benn poster bu rëy waaw wala ay tableau daar yoo xam ne li muy wane mooy ay kër waaw ab ville la ville de Lyon la ville de Matam voilà wala laa bind de Touba nga gis jumaa ji nële sooroor bi gis yooyu gis wala garab yi ñu defal la comme fii àll yi wala kii yi néegu ñax yi ak néegu yi nga xam ne ñooy étage yi nangam ak nangam wala rivières yi mooy dex yi ak yooyu ak asamaan si mu ne yooyu comme yu mel noonu defaral loolu mu ne xadis bi muttafaqun alayhi léegi bii nag gisuñu ko woon mu ne gi bii nag hmm? kan est-ce que dane muttafaqun alayhi est ñaar dong ko solo ñu la la déedéet al imaamu ahmad ibnu muhammad seen daal dina koy solo na ko noon seen bokku taalib al imaam abu daawud at-tirmidhi an rahmatullah ala al-jami' bu ko imam maaja solo muy rawaahul jamaa léegi al imaamul buxaari rahimahullah ad na ko ñetti bu bërëb kitaabul buyu' baabu bay'i tasawir <laughs> imaamul Buxaari ku yéeme yéeme yéeme léeme léeme la waaw <laughs> waaw